wan alimamu alhafidu an-Nawawi rahimahullahu taala léegi nag mu indi xadis bu mujj waaw mooy xadis huit cent soixante-dix-sept mooy dernier xadis ci ñeenti xadis yi mu indi ci buntu bi mu ne wa an Jaabirin radiyallahu taala anhu annahu qaala ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fadaqaqtu al-baab fa qaala man haadaa fa qultu ana fa qaala ana ana ka annahu karihahaa muttafaqun alayhi al imaam an-Nawawi rahimahullah mu tëjee buntu bi nag <laughs> ginnaaw bi mu la indilee fu nekk mooy hadiis yi ñu romb ku njëkk ci dafa joxe tur ku njëkk ci dafa joxe tur ki ci tegu daa joxe biñ ko laajee mooy biñ ko xamee keneen ci joxe dakkantal biñ koy xamee keneen ci ndaw si. muy sayyidatu Ummu Hani joxe biñ ko xam ne léegi nag mu leen indil nag ngir lim la ne ah, euh, loolu mooy côté li nga xam ne mooy lii mooy sunna kon waaw lii mooy sunna ndax bu dul woon sunna yonent yonent bi alayhi salaam ci boppam melee ne kenn def ci waaw te moom ci boppam bi mu ànd ak Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam Seydina Jibril da doon wax ne man la mu ne ko koo àndal mu ne Muhammadun waaw sallallahu alayhi wasallam waaw <laughs> mooy sëb ka nag mu lay indil li tax mu la. Eh, wa karahiyati qawlihi ana ak sit gu ñu sit nit nga ñëw di yëglu fenn ñu ne la kokkan la nga naan man waaw ak yu mel noonu wa nahwiha mooy liñ la waxoon man a mbindeef mi waaye ban mbindeef mi <laughs> benn nit la kuy fëgg kokku nga naan benn nit waaye yow saa yi yaa dina xam ne waa ji fii ma yow ñu lay laaj daa jàpp te nit jinne fëgg way <laughs> waaw nga naan un habitant des lieux waaw un de ubbil ñu ne la waaye waxu goo fi dara nga la un de tes mooy la waaw léegi nag bu leen indil luy wane ne loolu moom dañ koo sib dañ koo tere kenn du def loolu mu ne wa an jaabirin jële nañ ci seydinaa jaabir ibn abdillah radiyallahu taala anhuma moo seydinaa jaabir lu ma wax <laughs> seydinaa jaabir mu ne radiyallahu taala anhu annahu qaal ataytu nabiyya mu ne damaa dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa daqaqtul baaba ma daal di fëgg bunt bi waaw fëgg boobu dinañ ci ñëw dinañ ñëw ci masalaay waa nu may yëgloo bu dee foo xamante ne nii xam nga bu dee damaa taxaw wax comme li waa yoo xool aduxul aduxul boobu ko taxaw ba dugga yeneen saa sallam ne ndaw si <laughs> ki ko liggéeyal wala waaji am na nag ci yenn riwaay yu ne benn jigéen la woon benn ki bu tudd raw rawda la tuddoon waaw yeneen saa sam ne ko uxrij demal nga wax ak eh, laa yafsunul istizan moom xamul li ñuy kiiwe <laughs> ni ñuy nuyoo ni ñuy yëgloo nga ne ko day wax asa nee ko na wax xulil asalaamaaleykum adxul waaw mais am na yoo xam ne buntu la buntu lay doon waaw kooku itam naa bunt bi fële la taxaw di wax mais léegi est-ce possibilité ma yëglu fëgg wala ma sone wala man naa ngam loolu est ce naa ne hadis bii ci la ñuy gisaale yooyu te waxoon nañ ko sax voilà mais dañ ciy ñëwaat rek mu ne fa daqaqtul baaba bi ma dikkalee yonent bay saa saam ñëwal ñëw këram man jaabir ma fëgg bunt bi léegi ah <laughs> fa qaala man hada yonent bay saa saam ne koo kooku kookana ah fa qultu ma ne ana ma ne man la fa qaala yonent saa saam si génn gis na ne ma ana ana <laughs> mooy man man mooy <laughs> moo tax mu ne ka am na mu ngi mel ni kariha mooy loolu ma wax neexu ko quoi waaw <laughs> parce que euh, euh, mooy euh, bon ba léegi yow yokkoo ko yokkoo ko dara <laughs> ku bëgg xanaa mu nekk koo xam ne te loolu sax taxul mu mat xanaa loolu sax taxul mu mat mooy li nga xamante ne mooy dang ne boo na xàmmee na sama baat loolu sax taxul mu mat déet <laughs> parce que bat laps mën am mën na jàpp ne baatu diw la nekk du baatu diw mais li gën a simple biñ la nee yow waxal sa déclin wax sa identité man la diw voilà mais ana ana mana déedéet loolu kenn du ko wax waxoon naa la nag loolu moo kii wuy tel kii woote wala koo xam ne même du numéro privé waaye yow yorul sa numéro nga woote wala nga woote jàppoon la loolu moom c'est la même chose man la nag non da nga naan ko manu Ibra Njaay waaw Njaay moom nangam ñu xam ne ah kii de mooy Ibra Njaay loolu ngay def waaw nee doo ñëw naan ah, man la quoi waaw kooku nga naan man la man la kan man nga ne man la Ibra Njaay waaw kay comme li Ummu Haani wa ana Ummu Haani man maay Ummu Haani kon nii mu la al imaamu Jaabir mu ne muttafaqun alayhi al imaamu al haafizu al muslim wa abul husayn daal nañ koy bokk solo léegi laaj bu njëkk moo est ce que ñoom dong ko solo ñu ne déedéet seen sëriñ di al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal solo na ko ak seen mbokku taalibi daal imaam abu dawud as-sijistani ak al imaam at-tirmidhi ak al imaam ibnu majah al-Qazwini rahmatullah ala al-jami' al-imam al-Bukhari benn bërëb la ko di kitaabul istizan baabu idha qaala man hadha fa qaala ana <laughs> téere bi yëglu yi buntu ah, waa ji nga xam ne dañ ne ko yow kan mu naan man <laughs> mu ne haddathana Abul Walid Hisham ibn Abdul Malik mu ne nettali nañu man imam Abu Abdillah al-Bukhari suñu sëriñ di Abul Walid di Abul Walid Hisham ibn Abdul Malik al-Bahili mawlahum at-Tayalisi al-Basri rahimahullahu ta'ala muy Abul Walid rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Shu'batu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 sami'tu jaabiran mu ne dégg naa jaabir radiyallahu anhu muy jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram ibn sa'laba ibn ka'b ibn ghanm ibn ka'b ibn salim al-ansari al-khazraji as-salami radiyallahu ta'ala abu abdillah ñi na abu abdirrahman ñi na abu muhammad al-khazraji as-salami al-madani radiyallahu ta'ala anhu an yaqulu mu naan ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fi daynin kaana ala abi waaw fa daqaqtu al-baaba fa qaala man haadaa fa qultu ana fa qaala ana ana ka annahu karihahaa voilà nee na damaa dikkal sama sa yonent bi alayhi salaam man Jaabir fekk benn det la boo xam ne au sujet d'une dette boo xam ne ci sama baay la lonkoon mooy sama bor la boo xam ne baayam di euh, Abdallah am Abdallah keroog Uhud lañ ko faat waaw waaw Abdallah ibn Amr ibn Haram radiyallahu taala an bokk na min shuhada'i Uhud bokk na ci ñi nga xamante ne dañ leen a faat keroog bi nga xamante ne ni mooy Uhud waaw léegi nag bi loolu amee fekk daa desewoon ay bor te dénkoon na ko naa Jaabir waxoon na ko bi ñuy dem xare bi te doon na ko man gisuma lu lu ne xare bii nii bokk naa ci ñuy njëkk faat waaw waaw ndax ñoom ñaar ñoo naroon a génn sëy naa jaar daa bëggoon a génn bokk ci xare badar bi mu a ko déet non Uhud bokk mu ne ko déedéet parce que comme que sa yi ñoom yow ay sœur ay sœur ay euh, euh, bokk yu jigéen kese nga am te dañoo ndawe yow desal ci ñoom man ma dem xare ji waaw waaw bu yàlla defee ma kii nga euh, faatu nga toppatoo sama det yi ak ñoom nga toppatoo leen waaw benn bi mu ne ko te gis naa sax bokk naa ci nit ñi njëkk a waaw moom Seydina Abdallah Jaabir ba Abdallah ibn Amr ibn Haram nga xam ne keroog bi nga xam ne Uhud am na ay jamono jamonoy Seydina Muawiya am benn ndox yu fa amoon ba am yenn ci koor yi ñoo ñu ne daa feeñoon même biñ ko gisee euh, euh, nam meloon la melaat ba léegi waaw radiyallahu ta'ala anhu euh, léegi nag benn det boo xam ne nag bor ci borom yooyu la ñëwoon ngir yonent bi saa saa dimbali ko ci léegi nag euh, fa daxatul baaba sëy naa jaabir na ma ñëwee ah ma yëglu fa daxatul baaba ma fëgg bunt bi loolu après njàngat yi dina ci insha allah fa qaala yonent bi saa saa ne man hada kooku fa qultu ana fa qaala ana ana ka kariha al imaamu kanta abdullah abul husayn moom day dajale xadiis yi ñaar la ci indi dajale leen ci benn bërëb muy kitaabul adab baabu karaahati qawlil musta'dini ana idaa qiila man haadaa al imaamu muslim mu ne haddasanaa Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr mu ne nettali nañu suñu sëriñ de Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr muy Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamdaani al-Xaarifi Abu Abdirrahmaan al-Kuufi rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddasanaa Abdullah ibn Idriis mu nekk ñu nettali mooy Abdullah ibn Idriis muy Abdallah ibn Idris ibn Yazid ibn Abdurrahman ibn al-Aswad eh, Abu Muhammad az-Za'afiri al-Kufi rahmatullah alayhi an Shu'ba gis nañ ko sa ibn al-Hajjaj amirul mu'minin an Muhammad ibn al-Munkadir Abu Abdillah ibn Abu Bakr gis nañ ko sa at-Taymi an Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma annahu qala ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa da'awtu fa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam man hadha <laughs> waaw waaw nee na fa da'awtu fii dane ma woote ma qaala mu ne man hada moo kii ma ah fa qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallama man hada ana qaala fa xaraja wa huwa yaqul di ñeneen daa génn ana ana ah, <laughs> ana ana man man man man ah waaw <laughs> ah, bu dee nag bimu ci tegaat dane boobu ba ci bon boobu nag Yahya ibn Yahya la ko jële Rayhanatu Naysabur ak ki nga Abu Bakr ibn Abi Shayba al-Absi mawlaahum al-Kuufi al-Waasiti al boobu ñoom ñaar léegi ñu jël ko ci Waki' ibn al-Jarrah ibn Mali ibn Adi ibn Furs ibn Jumjuma ibn Sufyaan ibn Amr ibn al ibn Amr ibn Ubayd ibn Ruwaas moo la ñu naan ko ar-Ruwaasi al-Kuufi al-Asbahaani al-A'war Abu Sufyaan rahimahullah an Shu'ba mu ñëwaat kon Shu'ba ngoog an Muhammad ibn al-Munkadiri rahmatullah ala al-jamii' an Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala ista'dhantu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala man haadha fa qultu ana fa qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ana ana <laughs> voilà kon noonu la ko al-imaamaani ash-shaykhaani daal di solo léegi nag ñu ñëw kon ginnaaw njàngat bu njëkk bi muy taxrij bi léegi ana lëkkaale bi nga xam ne moom la am ak suñu bunt bi dañ naan lëkkaale bi mooy karaaha si dañoo sib parce que lii wane ne dañoo sib nit ki bu ñu la waxee yaay kan nga naan ana yonent bari saa moo tax mu ne mu fa xaraj tur di deuxième bi waa imam muslim bi mu ne fa xaraja bu njëkkandi wa huwa ana ana ba pare fële mu teg ci ka annahu karihaha waaw yonent bari saa bi ma nekk ana dafa génn waaw affaire bi kontaan loowu ko dara mu génn ne ma naan ma ana ana mooy la ngay la ngay wax naan man man mel ni li ma def neexu ko mooy du ka am na day mooy da koo neexul loolu pré mooy dafoo koo neexu ko voilà waaw mooy neexu ko kon loolu lu neexul yonent saa salaam ba nga def ko ba mu ñëw jaral ko mu génn quand même néegam ñëw di la wa di la corriger loolu day war ne loolu kon dañ koo sibaadu lu ñuy def kon buñ la waxee yaay kan euh, moo tax euh, euh, surah yi tudde ko lool ci kitaabu imaamu muslim bi baabu karaahati qawlu al-musta'dini idha qila man hadha eh, mu naan ana idha qila man hadha kon loolu lu awam solo mooy lëkkaale ma suñu bunt bi kon loolu lay wane ne yonent bay saasaam ci boppam moo bëggul lii waaw te moom mooy jàngale moo ñuy xamal li nga xam ne li jaadook li jaaduwul moo tax al imaam an-Nawawi rahimahullah bi muy sarah hadis bi mu ne qaala al-ulamaa waaw <laughs> idha sta'dana fa qiila lahu man ant idha sta'dana nit ki bu bu laajee ndigal fa fa qiila fa qiila ñu ne ko man anta yaw akan ah aw man hada wala kii kumu kariha kuriha waaw an yaqula sibis niis mu naan ana man li hada al hadith la hadith bi wa li annahu lam yahsul bi ne ndax kat ji buñ ko nee yow mu ne ana mais doo ci jëli dara waxam jim ne benn lu mu la yokkal benn njariñ wala lu mu la yokkal lu tax yow nga war a xam kii kan la quoi kii kan la nga naan ma man waaw balil ibhamu baqin waaw li am ba des mooy le fait xamaguñ kii wax ba kii kii yëglu ba léegi dafa des waaw yow la kan bu doon ne yow xam na ne yow la wala boobu miin xam na ne yow sa baat la du la wax yaay kan léegi boo ko nee man est yokku ma ko dara yokkoo ko dara <laughs> waaw <laughs> bal kon nag yan ba li am ba des li li jaadu mooy an yaqula mu ne fulaan bismihi mooy mu ne diw tudd turam wa in qaala ana fulaan fala ba's bu ne man la diw comme li Ummu Haani wax dane ana Ummu Haani voilà loolu amul problème kama qaalat Ummu Haani voilà mu ne comme li Ummu Haani wax hiina sta'zanat radiyallahu anha bi mu laajee ndigal ci yonente may saa sallam fekk muy sangu fële def fathu Makka fa qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man haadhihi fa qaalat ana Ummu Haani voilà mooy biñ gis hadis biñ gis mu ne wala basa waaye amul problème bi qawlihi nit ki buñ ko nee yawakan mu ne ana abu fulaan man maay bàyyi du mooy kunya bi waaw comme ummu haani jigéen la waaw mu ne wala comme lii mooy comme ummu haani ak abu dar ana abu dar mu ne yeneen saa saa bi mu gëstoo ne man haaza kii kana fa qultu abu dar loolu tamit loolu loolu lu ñu sopp la loolu branewu ci mu ne wala aw al qaadi fulaan waaye loolu it garaawul nit ki ne c'est moi le juge tel <laughs> waaw man la le juge Gassama waaw waaw mu yëglu kooku c'est moi le juge Gassama te yow juge Gassama yow kese nga fi waaw kay <laughs> anal qadi man maay le juge Gassama ñu xam ne ha ah, kooku de moom du le juge fa waaw mu ne loolu dara new ci wala aw shaykhul fulaan waaw bu dee nit ki ab sëriñ la tamit yow mu ne ah man la sëriñ nangam loolu dara ci newul an soo saay di tagg boppam quoi <laughs> kan mool daa tagg bopp <laughs> man na sëriñ diw nga naan daa tagg boppam fu mu tagg boppam <laughs> waaw idaa bu dee bu dee ne lam yaxsulu taarif mën nañu koo xame bis bilis mi ah li xafa bu dee koo xam ne mooy moom bu waxee turam fii mu ne kenn du ko xam xam nga Abu Dar nii rajo ak Seydina Abu Hurayra yow boo ñëwoon ci mbooloo. wax seen tur ñu bari duñu xam kii ngay wax mooy kan alors que boo Abu Dhar ñu xam ne Abu Dhar moom ah ah kooku ab si Abu Hurayra ah, ah kooku mooy borom xadiis yu bari yi radiyallahu anhu moom comme ni mu solo masha Allah alors di wax turam <laughs> ah naan way Abdurrahman ibn Sakhr qaala Abdurrahman ibn ah, mooy li gën a siiw sinon am na ñu ne non non du loolu ah wax gisoon nañ ko moom moom moo dina bari la lu ñu lu ci turam mooy Abu Abu Hurayra radiyallahu anhu waaw comme que moom li turam dafa nëbbu ba niñ koy dàkkantele la siiwee bu boobaa yow nga wax la nga siiwee waaw kay waaw mu ngi noonu xam nga am na lu ñu mel noonu <laughs> gaa ñëw benn koñ di laaj naan naan naan naan naan Aminata la ñuy laaj ila ila Aminata Diop la ñuy laaj suñu koñ la woon gars kër Aminata Diop kenn tontu kenn xamul kuy ko <laughs> waaye daal xaw ma xaw ma nan la nan lañ def mais yàgg nañ ne mais li maam maam Diop waaye gars yi ni ñun maam lañ xam koy Aminata Diop <laughs> mooy par exemple lu mel noonu kookee di Aminata Diop moo mayee ci koñ bi comme que moom koñ bi euh, maam lañ ko fi xamee moom bu ñëwee yëglu waru la wax naan man la Aminata Diop ah non parce que bu nee Aminata Diop kenn na ko fi xamul waaw léegi nag fañ ko xamee Aminata Diop nag bu dee foofa waaw kay foofu loolu yi dafa am solo ah voilà mooy du ne man benn affaire parce que xam nga loolu lu ko indi mooy suñu euh, <laughs> mooy li ñuy bind ci kayit yi ñun wolof tur bi sa tur bi nekk ci kayit yi léeg-léeg du boobu lañ lay woowee sa koñ sa waa koñ sax man nañoo réeré ne yow doon du tuddoon ñu ne ah, la ah kay keroog man keroog laa découvrir ne ndaw si Aminata la tudd waaw boobu daa booy la <laughs> ay ñu bokkaloon fu lay école collège <laughs> waaw loolu par exemple moom par exemple bu dee cas boobu exemple boobu ñu bañ cee génn moom bu dee ci koñ boobu suñu koñ boobu noonu moom bu fa yëgloo ñu ne ko ko kan la waru la wax Aminata Diop parce que bu ne Aminata Diop kenn xamu ko waaw kay alors que bu nee man la maam Diop ñëpp xam ne ah maam Diop la ah maam aram la maam aram aywa <laughs> ndekete yoonu maam moom moom léegi nag bu demee fële. te ko gaa yi xamee Aminata foofu amul droit ñu ne ko kooku kan mu naan man la maam maam arab wala maam Diop yëpp bu boobaa yow itam moom loolu day it lu ama am solo waaw. <laughs> moo al imaam an-Nawawi mu ne idaa lam yaxsul at-ta'rif bil ismi li xafaa'i waaw bu dee ne tur bi mu am kenn du ko ci xamee ba xam nga loolu moo taxoon yam yaa ngi fàttaliku Ismaïl ibn ah, Ibrahim ibn Miqsam ah la tudd. al asad waaye bon sauf que comme euh, yaayam moo gënoon a siiw boroom xam-xam bu rëy la woon di Ulayya te moom buñ ne Ibrahim a Ibrahim Ismaïl ibnu Ibrahim gaa yu bari duñ ko xam quoi loolu mais nag da doon bañ ñu naan ko ibnu Ulayya ñu koy woowee noonu taalibe la sëriñu ñoom imaamul euh, Shafi'i la woon eh, rahmatullah alayhi mais bon gis nañu fi yàq yu bari fii ci ci ci Riyad bi ci jàllale yi mais sauf que moo taxoon imaamu Zahabi boo fàtte imaamu Zahabi ne waay waay waay fekk boo xam nga imaamu euh, Shafi'i rahimahullah bi mu xamee ne sëriñam bi lool bëggul ñu koy woo imaam Ibnu Ulayya doon ko woon wooy da ko doon di ko waxee lool. wala boog bu waxee ba xam ne gars yi xamuñu kan la mu ne mooy ki nga xam ne boobu la nit ñi naan Ibnu Ulayya ngir rek bañ ko waxal boppam moom <laughs> waaw. ngir euh, euh, tegginu ak sëriñam bopp mais imam al-Hafiz az-Zahabi rahimahullah dana way way way way lii dara newu ci waay ah, ah ah ngir ñu xàmmee ko kese am loolu lan moo ci ne moom lii mais mais où nañ ko wax li ñu koy xamee mais waxoon naa la même bu dee li mu wax am na part de vérité de mais li gën a mat mooy li imaamu Shafi'i doon doxale mais nag bu dee ne yow mënuñu laa xam lu dul ci loolu waaw mu def li mu doon ne ah mooy ki ñu naan de Ibnu Ulayya voilà comme loolu mel noonu Euh, euh, par exemple loolu moom la al imaam al xaafizu an di wax nii ne bu dee ne tur bi dafa nekk loo xam ne dafa nëbbu ba gaa yi xamewuñ ko lool mais dakkantalam lañ ko xamee waaw. waaw waa joo xam ne moom la lion de Kajoor Kajoor lañ ko xamee ci dëkk bi <laughs> ndekete yoo waaye waa ji njàmbe ndooy la tudd <laughs> njàmbe ndooy la tudd ndekete yoo gaa yi nag gay nekk Kajoor bi kese lañ koy wax waaw. c'est le gay le gaynde le lion de Kajoor mais kooku par exemple bu yëgloo foo xam ne kenn xamewu ko njàmbandooy njàmbandooy warul ñëw naan man la njàmbandooy parce que bu nee njàmbandooy gars yi dañ bu nee c'est moi lion de Kajoor <laughs> maay gaynde Kajoor ji waaye ah, bopp waaw ndooy aksi bi <laughs> waaw kooku danaan loolu danaan le Kajoor maa ngi loolu lay wax <laughs> kon loolu am na solo mu ne nag mu ne wa alayhi yuhmalu hadith ummu fulaan mooy ci la ñuy jële comme ummu fulaan waaw comme ummu hani wa mithluhu li abi qatada wa abi hurayra comme abu qatada waaw comme abu qatada abu qatada fii mu ne yow fay xam nga yàgg nañ ko fee gis est ce que fàttaliku nga abu qatada noonu tudd pour wax la rek ñi nga xam ne dañu siiwee dara imam <laughs> an-Nawawi mu ne comme ci al-Minhaj lañ ne nii sharh Imam Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi mu ne mu ngi mel ni ah, Abu Qatada Abu Qatada al-Haris la tudd ibn Rib'i ibn Balduma al-Ansari mais attention Abu Qatada loolu ñu bari xamuñu nu mu tudd waaw alors boo nee Aba Qatada gaa xam mooy farisu Rasulillah moo doon le cavalier du prophète sallallahu waaw kooku loolu la siiwee kon Abu Qatada waaw moo tax. boo gisee yoon yi ñu ko tuddee biir Medina Abu Qatada la shari'u Abi Qatada waaw <laughs> après bon léeg-léeg ñu def al-Harith ci wet gi euh, euh, kii mais boo ñëw rek ñu daal al-Harith ibn Rib'i wóoru ne yàlla laa ñu bari dañ romb duñ seen seen xel bu imaginer ni kii Abu Qatada même bu dee xamoon nañ Abu Qatada de mais duñ xam ne est-ce Abu Qatada lay wax quoi to yoon bii moom lañ ko tuddee radiyallahu ta'ala anhu kon mu ne wa Abu Hurayra mooy liñ doon wax sànq Abu Hurayra mu ne wal ahsan fii hada an yaqula ana fulaan al ma'ruf bi kada waaw mu ne nag li gën mooy mu man la diw mi nga xam ne ñu xam ma xame lii waaye bon bu waxee turam rek boo xam ne moom bu ko waxee du am benn ambiguïté benn lënt-lënt loolu tamit baax na doy na lii la al imaamu al-Aabidu Nawawi rahimahullah wax bi muy sarali al imaamu ah ibn al-Haafidu Ahmad ibn Ali ah al-Asqalaaniyu rahimahullah taala daal di wax bi muy sarah hadis bi ah <laughs> ah waaw mu ne mu ne wali Abi Dar fekk ka annahu mooy bi ma la nee sànq non nekkul ne dafa mel ni non da koo yoneen saa salaam bëggul woon apprécier wul lim def moo tax mu ne wali abi Daawud at-Tayaalisi mu ne ñeel na Abu Daawud at-Tayaalisi fii musnadihi ci musnadam bi jële ci Shu'ba ba léegi mu ne kariha daalik Seydina Jaabir dana yoneen saa saam dafa bañoon affaire boobu ma ne mooy apprécié wu ko neexu ko woon bil jazmi mu mu daal bi ci dogu newul ka am na mel ni waaw mu ne qaala al-Muhallab al-Muhallab rahimahullah nee na innamaa kariha qawla ana li annahu laysa fiihi bayaan laysa fii bayaanun illaa imkaana almusta'dinu mimman ya'raf ya'rifu almusta'danu alayhi sawtahu wala yaltabasu bi ghayrihi wala yaltabisu bi ghayrihi wal ghaa'ib wal ghaalib al-inhibaas uh, al-Muhallab rahimahullah mu ne mu ne mu ne li tax ñu yeneen saa tam bëggul loolu ñu naan la yow la kan nga naan man mu ne ndax amul benn lu leer waaw. amul lu leer ndax boo ko nee man la loolu leeru lu dul mooy li ñu waxoon sànq ne suuf xanaa bu dee dafa xàmmee sa baat waaw xanaa daa xàmmee baatu kiy jéglu te loolu mu ne lu bari ci lool mooy day lënt lënt day am parce que ñi ko xam daa bari te ñi niroo baat dañuy bari loolu mu ne li ëpp nag mooy lënt goog da ciy am waaw waaw <laughs> mu ne qiila al imaam al haafid euh, ibn hajar mu ne wa qiila te am na ñeneen ñu ne innama kariya zalika li tax yeneen saa salaam bëggul yi wu ko gërëmu ko ana bi man li am na jaabiram lam yasta'zin bi lafdi salaam mu ne wa fiihi nadar lii moom waaw ne li tax mooy suy naa jaabir waxul assalaamu alaykum mu ne loolu nag am na leen ciy seet li annahu laysa fi siyaaq hadiisi jaabir annahu talaba ad-duxuula wa innamaa jaa'a fi haajatihi fa daqqa al-baab li ya'lama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi majii'ihi fa lidaalika xaraja lahu mu ne loolu daraa ci leeru loolu am na leen ciy seet kan moo la ne le fait que nuyuwul a tax déedéet waaw sinon yeneen saa sam doon doon wax ne kii kan la waaw ndax nekkul ci ni li hadis bi dikkee kene daa daa sàkku moom Seydina Jaabir dugg alayhi euh, radiyallahu anhu dafa ñëw ngir aajo mooy eh, boru baayam bi bi lonku ci baayam mu ñëw fëgg buntu bi ngir xamal yonent bay saa sam yëgal ko ne agsi na waaw mu ne lool moo tax yonent bay saa génn waaw waaw kon mu ngi noonu waaw kon ndax parce que yëglu benn affaire la boo yëgloo yëglu daa am nuyu boobu am na waaye daqal baab am na mooy comme bii loo xam ne parce que asalaamaaleykum bi man ko wax aadu xul bu dee waa ji ni la dégg waaye boo foogee ne dafa sori waaw boo foogee ne dafa sori bu boobaa mooy euh, te buntu bi nekk loo xam ne am na foo euh, xam ne man nga faa bës mu sone wala mooy li nga xam ne moom la ñuy teg ci bunt yi am na benn weñ boo xam ne dañ koy def ci bunt boo gisee euh, yenn euh, ancienne maison yeeg yooyu boo xam ne loolu ngay yëkkati benn genre cercle lay doon mel ni benn anneau ah mel ni benn wërngël benn kii bu rëy benn mel ni jaaro bu gànn boo xam ne benn weñ la boo ko yëkkatee dañ koy yëkkati tuuti rek bàyyiwaat mu dal ci bunt bi wala nga yëngal benn affaire tourner ko mu ne waaw am loolu yooyu bu amee loolu li mën nga koo def moo tax fa daqal baab te loolu niñ ci ñëwaat léegi niñ ci taxawaat léegi waaw kon euh, euh, euh, mu ngi noonu waaw ñenn ñi nag naan lii bon c'est daa ama aayal istidaan bi yëglu bi la woon waaye loolu moonu leerul loolu leerul loolu moom daraa ci leerul ñooy imaamul hafiz mën a déedéet wa fiihi nadar <laughs> am na lees cay seex la la lees ciy seet waaw waaw waaw li annahu la tunaafi bayna al-qissa wa bayna ma dallat alayhi al-aaya wa la'allahu ra'a anna al-istihzaana yanuubu an darbi al-baab waaw mu ne dara du lool kan moo la ne loo amul daa gis ne bu dee foo xam ne fëgg buntu la mooy bu dafa gis ne mooy fëgg buntu bi loolu day taxaw place u yëglu mu ne kon affaire bi loolu la quoi waaw waaye mu ne am na lees ci seet li anna ad-daaxila qad yakuunu laa yasma parce que boo nee waa ji nuyuwul daa nuyoowul waxul asalaamaaleykum mais mooy li ñu la doon wax ba na nekk kër goo xam ne c'est bien isolé bu taxawee ne wax kenn du ko ci biir du ko dégg waaw léegi fa yaxtaaju ila darbil baabi li yublighahu sawt ad-daq waaw bu ko defee mu soxla dóor bunt bi frappé ci porte bi fëgg ngir mu yëg jotale ka nga xam ne moo ne ca biir le fait que am na ku nekk fii waaw waaw léegi nag bu waa ji jege si aw yaxruj wala mu génn léegi nag mu génnee wala mu kii mu daal di koy fa yasta'dinu alayhi hiina idin voilà bu boobaa nag mu daal di koy laaj ndigal euh, euh, euh, mu daal di ca boobee waaw kon mu ngi noonee kon affaire bi loolu mooy li nga xam ne moom moo ci am waaw te loolu saxaaba yi noonu lañ doon def moo tax inna Burayda mu ne waqad axraja al fi adab al mu ne al-musannif daal imaam al Bukhari mii eh, solo na ci beneen téere ba al-Adabul Mufrad wa sahhahahu al-Hakim imam al-Hakim solo ko wéral ko ci hadiisu Burayda mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ata al-masjida wa Abu Musa yaqra qaala fa ji'tu fa qaala man hadha fa qultu ana Burayda waaw na damaa ñëw eh, yonent saa sallam daa ñëw ci jàkka ji fekk Seydina Abu Musa al yi mi nga xam ne moom yàlla da koo joxoon mizmaran min mazamiri ali Daawud waaw mu jël eh, baat yu neex yooyu ci baatu Seydina Daawud alayhi salaatu wassalaam muy jàngal alxuraan yeneen saa salaam ñëw dugg ci toog di déglu après Burayda nee na ma agsi bi ma agsee yeneen saa salaam dama ko kumu nee na ma ne ko ban la Burayda voilà kon loolu lu am am euh, euh, solo la quoi hmm? euh, loolu am na solo waaw al imaam léegi li ñu doon wax mu ne qaala Ibnul Arabi mu ne al Arabi al Maliki nee na fii yi Jaabir mashruu'iyyati daqqil baab walam yaqam fi lxadis bayaan hal kaana bi aala aw bi gayri aala mu ne imam imam ibnu al-Arabi al-Maliki nee na xadis bi dañ ciy jànge possibilité yoonal guñ yoonal fëgg bunt waaw fëgg bunt mu ne waaye nag rotul ci xadis bi luy leeral ke ne ce que da koo defoon bi aala mooy weñ goog ñu la doon wax moo doon nekk ci moom la ñu doon def ci bunt yi nga xam dañ koy yëkkati rek mu dalaat ci bunt bi bu ko defee ñu dégg ko wala bu dee ñun tey nga bës sonnerie foofu da ngay bës wala lo sabda loo xam da nga bi da nga xam ne day genre cloche la day yëngatu mu ne loolu nag leerul ne est que am na loolu amoon na ci di aala wala boog loxoom la ko defe woon wala daa jël loo xam ne jaaroom ah, daal di koy koŋ-koŋ loolu wóoruñu qultu waqad axraja imaamul haafid ibn hajar mu ne ma ne waqad axraja al-buxaari fi al-adab al-mufrad mu ne al imaam al buxaari al xaafidu daal dinay solo al adab al mufrad téere bi ñu la min hadiisi anas Seydina Anas radiyallahu anhu mu ne min hadiisi Anas wo mu ne anna abwaaba rasuulillah sallallahu alayhi wasallam kaanat tuqra'u bil adaafiir mu ne eh, mooy eh, eh, buntu yonent bi ay saa saam de néegu soxnaam yi mooy nit ñi buñ ñu ñëw dañ ko doon dañ ko doon fëgg ak seen baara seen tatu wey waaw xam nga loolu fooru moo tax imaamul Qurtubi mu ne ta'adduban dañ koo defoon ngir saaba yi dañ doon def lool ngir tegginoog yonent bay saa bañ a jël amoon nañ ay loxo ñeen ñi amoon nañ ay jaaro neewuñ ko rën rën rën rën rën mais seen baaraam yi seen catu baaraam yi lañuy lañuy lañuy lañuy la ci bunt bi xam nga loolu tuuti la waaw ngir rek mu dégg ngir tegginoog yonent bay saa salaam voilà mu ne wax axrajahul Haakim mu ne lii al imaam al Haakim soloo na ko fi ulumil hadith ci téereem boobu min hadith al-Mughira ibn Shu'ba mu ne mu jëla ko ci hadith al-Mughira ibn Shu'ba wa hadha mahmulun minhum ala al-mubalagha fi al-adab gis nga mu ngi nii al-imam al-hafiz ibn Hajar wax na ko wa huwa hasan mu ne lii nag dañ koy yan ci wu jéggi day ci tegginu giñ tegginoo ak yonente bay sa sa bu fëgg buntu ak sawee moom <laughs> loolu moom mooy jéggi tayo ci teggin dëgg dëgg wa huwa hasan lii wa rafet waay waaw waaye lii li man qaruba mahalluhu ki nga xam ne fi mu nekk ci bunt bi néeg bi en fait du néeg bu sori bu ngandum néeg boo xam ne daa am ay pièces ci biir nga xam ne leer na moom fi mu nekk boo laalee tuuti dina la dégg voilà loolu lay wax amma man ba'uda bu dee koo xam daa sori anil bi ci bunt bi ay haytu laa yablughu laa yablughu du ko jote sawtul qar'i li nga xam ne mooy bu bu fëggee baaraamam yi noonu kok kok ndànk-ndànk bis bu furi ak ak baaraam fa yustahabu bu boobaa nag sopp nag an yaqraa mu bëgg bi maa fawqa daalika lu gën a kawe baaraam yi bi hasabihi selon nag mu def ko nag selon mu mu natt ko quoi. yow loo xam ne boo defee boo jëlee say baaraam lem-lem tuuti ah mel na koy koŋ dara ne nii koŋ koŋ ci bunt bi doy na loolu moom yemal ci loolu bul jël nag jël dam ko sa loxo bi di dën dën dën dën dën dën non loolu sawaay loolu yow itam ah loolu mooy lan ah <laughs> il faut yuqaddaru bi qadarihi bopp nattal mbir yi waaye waaw waaw euh, kon loolu mooy kon côté boobu yëpp kon dañ cee xama ne eh, liñ doon wax que sonnerie yooyu yëpp mën naa nekk mooy bon eh, mais bu bañ a nekk nag ay way yoo xamante ne nii ay way caaxaar la quoi <laughs> waaw mais loo xam ne rek boo ko kiiwee dina la yëgal waaw waaw euh, waxoon naa la nag bi ci euh, boobu moom xaw ma ndax am na waaye boobu moom ku ko am moom bu baax la waaw boo xam ne yow boo sonee danaan assalaamu alaykum adxul non boobu moom yoboo ah. man naa am nag mais boo man xaw ma ko mais boobu nice na ah. <laughs> boo xam ne <laughs> wala bu dee ay wolof ngeen assalaamu alaykum moo man naa dugg waaw kay loolu la sonnerie bi wax <laughs> boobu saay yi gis solo xam nga ne waaye eh, boobu baax na déedéet boobu rafet na walla kon lii mooy li nga xamante ne loolu la mooy kon fëgg loolu li mën naa nekk que bu dee ne jàpp nga ne waa ji moom ak i baaraam kese moo gën a tegginu comme ni ko saxaaba yi doon defe mais bu la leeree ne bon loolu waa ji du ma dégg wala nga def ko ba pare waa ji déggu la waaw bu boobaa nga def lu gën a kawe mm, mu ngi noonu kon. Eh, eh, loolu na am lu ama am solo ah xoolal al imaamu al al al al an xaafidu al imaam al qurtubi abu abdillah borom tafsir bi muy wax ci lii loolu wax ne yu mel nii ne qaala ulamaa'una suñu borom xam-xam yi nee na innamaa kariha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam dhaalika li anna qawlahu ana laa yahsulu bihaa ta'riif wa innamaa al-hukmu fii dhaalika an yadhkura ismahu kama fa'ala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa Abu Musa waaw <laughs> mu ne borom suñu borom xam-xam ni nee nañu li tax yeneen saa sara bëgguloon lii mooy parce que bu ne ana comme ni ñeneen ñi wax te ñu romb ko léegi euh, mooy loolu ne loolu euh, identité génnu ci feeñu ci xadoo du tax nga xam kan la te nag mooy euh, mooy lii àtte ci lii mooy nit ci daa war a wax turam comme ni Seydina Omar keroog bi ñëwee ci mashruma boobu lay wax. mooy biñ ne yonent bi saa saa na bàyyi na bàyyi wocc na soxnaam yi de waaw xabaar bi tëb waaw léegi mu daal di ñëw bi mu ñëwee dafa ñëw ne asalaamaaleykum ya rasulallah asalaamaaleykum asalaamaaleykum ayadxulu Umar waaw Seydina Umar daa ñëw fekk yonent saa saa nekk ci nga xam ne fa la ne woon weer waaw mu ne fa qaala Seydina maa ngi lay nuyu ndaw yow yàlla saa asalaamaaleykum ayadxulu Umar ndax Umar dugg gis nga mu leer waaw. mu nekk xadiis Seydina Abu Muusa mooy biñ gisoon waaw bi nga xam ne daa ñëw yëglu ci Seydina Omar radiyallahu anhu Seydina Omar bon mu ne assalaamu alaykum hada Abdullah ibn Qays waaw assalaamu alaykum hada Abu Muusa assalaamu alaykum hada al-Ash'ari voilà kon nag mu ngi noonu dañu waxoon la nga moytuñu anab yi waxoon nañ la <laughs> bii passé li say nation ba loolu imam al-Khatib moo ko moo ko nettali <laughs> al-Khatib <laughs> al-Baghdadi euh, mu mu jële ci Ali ibn Asim al-Wasiti nee na man maa ñëw qadimtul Basra waaw imaamul al al al-Qurtubi mu ngi koy nettali fi mu ne damaa dig dégmal Basra waaw fala euh, imam Shu'ba bi ci sànq ci ak ak càll bii waaw mu jële hadith bi ci Muhammad ibn al moom mu ne Ali ibn Asim ne damaa dikk dama ñëw Basra muy Basra fële ca Iraq fa ataytu manzila Shu'ba ma ñëw kër Shu'ba fa daqaqtu alayhi al-baab ma fëgg buntu bi fa qaala man haadaa bi ma ñëwee kër Shu'ba fëgg buntu bi mu ne ma kii kat la fokk mu qultu ana ma ne man fa qaala ya hada maa li sadiqun yuqaalu lahu ana <laughs> thumma xaraja ilayya fa qaala haddathani Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma annahu qaala ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fi haajatin li fa taraqtu alayhi al-baab fa qaala man hada fa qultu ana fa qaala ana ana ka anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kariha qawli hada aw qawlahu hada Allah allah allah voilà kon mu ne Seydina Jaabir waa ji <laughs> eh, nee na man Ali ibn Asim bi ma fëggee Seydina Shu'ba ne ma kookan la ma ne ko man la mu ne ma yow mii yëgal ne aw ma benn xarit boo xam ne moom lañ naan ana summa xaraja ilayya ginnaaw gi mu génn ñëw ci man fa mu ne ma haddathani Muhammad ibn al-Munkadir haddathani Muhammad ibn al-Munkadir waaw mu ne nettali ma Muhammad ibn al-Munkadir mooy mi jël sa sànq ak ah, tey mi mi nekk ci càll an Jaabir ibn Abdillah mu ne dama dikkal yoneen saa sallam ci benn aajo ma fëgg bunt bi mu ne ma kii kan la ma ne man yoneen saa sallam génn ah, naan ma ana ana comme si loolu neexu ko quoi voilà kon mu ngi noonu loolu lu am am solo la <laughs> mu ne eh, al-Imam al-Qurtubi mu ne Umar ibn Shabba <laughs> dama nettali jële ci Muhammad ibn Salaam an abiihi mu ne dama fëgg buntu Amr ibn Ubayd aw albaabu fëgg buntam fa qaala lii man hada ma ne kii kan la fa qultu nee ana fa ya laa ya'lamu al Allah <laughs> ma nee man <laughs> mu ne ah xamul kumpa ku dul yàlla mooy man xaw ma la ba léegi ah voilà kon nag euh, loolu lu am am solo la waaw waaw léegi nag Euh, euh, ana boobu ku nekk ak niñ ko mane voilà moo tax mu ne ah summa li kulli qawmin min al istizan urfahum urfuhum fil ibara nit ñu nekk am nañ seen aada li nga xam ne ci ni ñuy waxe mu ne comme ni nga kamaara waa Abu Bakr al-Khatib musnad an abi euh, Abdul Malik mawla Umm Sikin Umm Miskin bint Asim ibn Umar ibn al-Khattab mu ne comme ni nga Abu Bakr al-Khatib daal di solo jokkale ko kii di Abu Abdul Malik nekkoon mawla Umm Miskin bint Asim ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anil jami' mu ne qaala moom mu ne arsalani ah Abi Abdul Malik mu Miskin moo man arsalatni mawlaati ila Abi Hurayra waaw non Abd eh, Abi Abdul Miskin di doomu Asim bi nga xam ne am Seyna Omar moo ko jur mooy kii sëtu Seyna bu jigéen la ndax doomu Seyna di Asim moo jur Umm Miskin léegi nag dafa am benn njaatige bu ñu naan Abu Abdul Malik Abu Abdul Malik Ummu Miskin nii di sëtu Seydina Omar da koo yónni mu ne arsalat nii mawlaati ila Abu Hurayra dama yónni ci Seydina Abu Hurayra nee na fa jaa ma'i léegi ñu ànd ñuy ñëw ci Ummu Miskin ah sëtu Seydina Omar bi woolu ko Seydina Abu Hurayra nee na ma ànd ak man ah, ah, Abu Abdul Malik ñu ànd <laughs> nee na biñ fa jaa ma'i Seydina Abu Hurayra ànd ak man falamma qaama bil baab qaala andur <laughs> nee na bi mu ñëwee ci buntu bi mu ne andur waaw qaalat andurun waaw ummu miskin ne ko andurun <laughs> wa tarjama alayhi <laughs> mooy mu ne ko loolu parce que farisiya la waaw kay eh, eh, Seydina Abu Hurayra dafa ñëw ba ci buntu bi làkk làkk làkk surtout Seydina bi bu jigéen bi wax ko ko ci baaxu euh, perse quoi am dur xaw ma ndox nañ koy waxe wala déet am dur <laughs> mu ne ko ndaw si ne ko am duroon waaw tontu ko moom itam ci ci ci làkkam ci làkku perse tamit waaw <laughs> mooy baabul mooy al istizan bil farisiya waaw noonu la ko tuddee moom alxatib bi muy indi lii waaw kon eh, eh, loolu eh, muy loolu tamit mooy rek yëglu bi la waaw lé moo tax ma ne loon bu dee ci wolof ndax mën naa dugg loolu lépp mën nga koo wax waaw mu ne qaala wa zakara an ahmad ibn salih mu ne ahmad mu tudd jële ci ahmad ibn salih kaana mu ne kaana darawardi min ahli al asbahan muy abdul ibnu Muhammad ah muy ad-Darawardi mu ne moom ci ci ci waa Asbahan la woon mooy fële ca Ispahan ca bilaadu Xuraasaan tey Iraq Iraq mu ne dafa wàccoon Medina moom laa na xaritu imam Maalik la woon ku taxoo woon ak moom la fa kaana yaqulu li rajul idaa araada an yadxul anzurun moom nag daa tàmmoon Medina moom bi mu fi nekkee bu bëggee dugg moom comme lii Seydina Abu Hurayra doon wax la loolu anzurun <laughs> mooy li ko ndaw si tontu quoi ndax Seydina Abu Hurayra ndaw si na ko un miskin ne ko radiyallahu anhuma andurun <laughs> moom nag doon ñëw di laaj bu ñëwee taxaw moom ak dara war bi danaan andurun waaw fa luqi fa la fa fa fa luq fa laqabahu ahlul madina ak dara war bi looloo tax waa madina nag di ko <laughs> far di ko naan ko ak dara war bi <laughs> kon mu ngi noonu loolu la nekk na loo xamante ne ni lu waaw kon loolu lu ama am solo la te gën di yëglu waaw moo tax mun a war a waa Abu Zubayr an Jaabir anna Nabi sallallahu alayhi wasallam qaal man lam yabda bi salaam fala ta'zanu la waaw ku tàmbaliwul nuyoo bu leen ko yëglu mais loolu gisoon nañu mel noonu eh, mu ne qaala mu ne axbarani mu ne wa zakara ibnu Jurayj mu ne imaam ibnu Jurayj daa wa axbarani Ataa mu ne Ataa ne qaala sami'tu Abaa Hurayra idaa qaala ar-rajulu adxul wa lam yusallim fa qul laa hattaa ta'tii bil miftaax mu ne bu la benn waay ñëwee naan la ndax man naa dugg te nuyuwoowul nee ko déedéet fekk andiwoo caabi ji waaw caabi ji mooy lan asalaamaaleykum waaw bu la waxee qaala naam <laughs> kon mu ngi noonee loolu waaw mu ne mu ne xoolal <laughs> mu ne war wuye anna Hudayfa mu ne Seydina Hudayfa jaa awu rajul benn waaye da koo dikkal fa nazara ila ma bay waa ji daa dikkal Seydina Hudayfa xool ci bë biir néeg bi ba pare ah euh, xool kër gi ba pare naan ko adxul asalaamaaleykum adxul ndax man naa dugg lool lañ doon wax mooy innama ju'ila al-istizan min ajli al-basar yeneen saa saa waxoon dañoo def yëgle ndax lan ngir li nga xamante ne mooy bët voilà dañuy bañ bët bi dal ci leen mais nga xool ba mu neex la waaw loolu woon nañ Seydina Xudayfa ne ama bi aynika faqad daxalta wa ama bi istika faqad tadxul <laughs> Seydina Xudayfa ne bu dee sa bët moom dugg moom def nga ko waaw kanta nag bu dee <laughs> sa jekkikaay yi moom duggagu ak seegoo waaw kon nag mu ngi noonu eh, loolu lu am solo la kon nag ci kaw nii eh, eh, loolu des na léegi loolu léegi mu des waaw bu ma yónnee nit nag loolu Imaamul Buxaari def na ci bunt ne demal woowul ma diw waa kooku bu ñëwee daa war a yëglu wala bu dee lool lool bon ci jàkkan parce Imaamul Buxaari yi dafa tudde bunt bi bu ñëwee léegi mu indi xadiis boo xam ne mooy kooku bu ñëwee mooy isnam bu àndee kiñ ko yebal bu ñëwee loolu mooy islam ba pare bu indi hadith Seydina Abu Hurayra boo xamante ne nii mooy ci ko nent bay saa saam wool woon bi mu ñëwee suuf ko mooy ñaar ñoon bi mu indee soow mi bi mu ñëwee naan ban daj toog ci mbedd mi dajeeg Seydina Abu euh, Abu Bakr laaj ko laaj ndax daa xiifoon kese mais mu tontu ko euh, dem mu laaj aw Omar laaj bëgg mu yóbbu ko këram mu lekk waaye mu tontu ko dem yeneen saa saam gis ko rek ne Abu Zar Abu Hurayra ñu dem kër ñu dem après soow moom ñu fa amoon mu ne Abu Dar mu ne Seydina Abu Hurayra demal nga woowa ahlu suffa man mi yàq sama xel non man soo mu ndaw mi bàyyi nga yéen saa saa naan dañ koy naan day naan rek jox ma ma naan lii mu woo waa suffa kon de Abu Hurayra du naan Seydina Abu Hurayra bi gaa yi di ñëw léegi nag hadis boobu la bi est-ce que ñooñu daf boobu dañ ne biñ dañoo yëglu parce que dañ ne da leen a jiitu voilà bon mooy loolu daal en général loolu la mooy. Euh, euh, bu dee ne waa ji nga yónni dafa ànd ak waa ji nga ko yónni ne ko demal woo ko ñoom ñu ñëwandoo duggaatandoo loolu mooy le fait que yaa ko ne demal indil mu ñëw ak yow ngeen ànd loolu loolu mooy is na mais bu dee ne yaa ko njëkk a ñëw waa ji ne mu ngi ñëw ne ma waaw ne ko dégg naa ci maa ngi ñëw booba moom dégg ko voilà loolu insha allahu taala mooy li nga xamante ne mooy liy teqandal bi am ci loolu. kon nag ci kaw noonu jeexal nañu li nga xam ne mooy masala bi jëm ci wàllu istizaan léegi inshaa allahu taala bii di ñëw mën di ci leneen tashmitul atis xam nga li yëpp gisoon nañ ko ci eh, eh, eh, al muslimi ala al muslimi xams loolu gisoon nañu ko bon dina yaataloon nañ ko foofu mais fii xam naa dañuy def comme niñ def ci salaam